ra'aa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam himaaran mawsuumal wajhi fa ankara dhaalika fa qaala wallaahi laa asimuhu illaa aqsaa shay'in minal wajhi wa amara bihimaarihi fa kuwiya fii jaa'iratayhi fa huwa awwalu man kawal jaa'iratayn rawaahu muslimun rahimahullah aljaacirataan naaxiyatul warikayni xawla dubur wa canhu radiyallahu canhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam marra calayhi ximaarun qad wusima fi wajhihi faqaala lacana allahu allazii wasamahu rawaahu muslimun rahimahullah wa fi riwaayatin li muslimin aydan nahaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ani darbi fil wajhi wa anil wasmi fil wajhi qaala al-imaamul haafidu an-nawawiyyu rahimahullah mu ëndil ñu ñaari xadiis yu mujj ci suñu buntu bi ci suñu jotaay bi ñu génn muy chapitre deux cent quatre-vingt-deux baabu nahyi an ta'ziimil an ta'ziibil abdi wad-daabba wal mar'a wal walad bi ghayri sababin shar'iyyin aw zaa'idin alaa qadril adab. Euh, kon ci sunu jotaay bi ñu génn xadis bi mu jowoon gis moo doon xadis mille six cent radiyallahu anhuma annahu marra bish-Shaam ala unaasin min al-anbaat wa qad uqiimu fi ash-shams walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis kon ñaari xadis yi nga xam ne ñoo mujj muy xadis mille six cent sept ak mille six cent huit mu ne wa an ibni Abbaasin mu ngi jële ci doomi Abbaas ji ni Abdallah radiyallahu anhuma annahu qaala nee na raa gis na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ximaaran am mbaam boo xam ne mawsuumal wajhi dañoo ñaas xar kanam gi lañ ñaas marqué ko yeneen saa sam bi nga ko gisee fankara zalika mu bañ lool ñaawlu ko lool waay fa qaala mu ne léegi fa bi bii ko wax <laughs> kan moo wax li wallahi maa ngi wàcc yàlla laa asimuhu duma ko ñaas duma ko marqué illa aqsa shay'in min al wajh lu dul la gën a sori waaw wàllam ci yaramam wa gën a sori xar kanamam foofu laa koy marqué waaye du ko marqué di ko ñaas ci xar kanamam wa amara mu digle bi ximaarihi ci mbaamam fa kuya ñu daal di koy ñaas fii ja'iratayhi mooy ca geen nga mooy geen geen geenu fas wa wala geenu mbaam wa fa muy féete foofu fa catu geen nga ca ñaari côté ya mooy geen gi li ko séq ñaari côté yi waaw fa huwa moom la tubaab naan croup fa huwa moom awalu mooy ki ji njëkk man kawa alja'iratayni ki nga xam ne moom moo ñaas ñaari ginnaawu mbaam ma mooy fa geen yay nekk wala li nga xam ne mooy eh, fas wala yu mel noonu léegi nag dinañ ñëw loolu kan moo ko wax mais lii kan la kan la wallahi la asimuhu est-ce yeneen saa salaam moo wax lii wala déet <laughs> waaw loolu du l'importance su taxriiju xadiis yi am solo ndax gis nga boo ko jëlee nettali ko nii firi ko nii jàll baat ak baat wax ji ki ko wax moo yeneen saa salaam alors que yeneen saa salaam waxul lii ta defu ko sax du moom de nga ma déet way ma ne la xaaral ba ak fi ci xam nga ci biti nii loolu mooy zaahir bi li feeñ loolu lay niiw <laughs> en tout cas à première vue à première vue mën na la jox que ne ki wax lii wallahi la asimuhu illa aqsa shay'in min alwajhi wa amara bi himaarihi fa kuya fi ja'iratayhi fa huwa awwalu man kawal ja'iratayn ki wat ne waat naa ne du ma ko ñaas du ma ko marqué loolu fa gën a sori xar kanamam mu digle mbaamu boppam ñu daal di koy ñaasal ca catu ñaari ca fa geen ngay saxe geenu mbaam ñaari côté mooy ki ko njëkk a def lii ci biti nii ku prinaawul da naan yeneen saa saam la alors que du moom wane <laughs> ah, la xaaral kon mu ne aljairataani léegi muy tekki jairataani mooy mu ne naaxiyatul warikayni xawla dubur mooy gis nga xam nga geenu mbaam bi euh, moo féete kaw mooy ci li muy tegu mooy li nga xam ne mooy gannaaw gi fi neefare yi génne léegi nag gis nga bu yëngal geen gi geen gi fi mu saxe ñaari côté yi cet yi ñaari wàll yi loolu mooy jaayre tey voilà nekk wër li nga xam ne mooy gannaaw yi léegi mu ne mille six cent huit hadis mille six cent huit wa anhu mu ngi koy jële ba léegi sahaaba mu jële hadis bi mu ibnu abbas radiyallahu anhuma anna nabiyya kene yoon saasam marra romb na alayhi daf koo romb ximaarun benn mbaam yoneen saasam daa toog gis benn mbaam romb ko qad wusima boo xam ne nag ñaas nañ ko marqué nañ ko fii wajhi ci xar kanam fa qaala yeneen saa sam gis ko ñaawluwaat loolu ne laana allahu borom bi rëbb na ki nga xam ne moo def lii moo ko marqué nii ci xar kanam mu rawaahu soloo na ko muslimun al imaamu muslim abul husayn rahimahullah mu ne wa fii riwayatin li muslimin ayda mu ne am na tamit ci nu ko imaam muslim solo ci beneen boobu dane naha sori na ras tere na aaye na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ani darbi fil waji ci kanam wa anil wasmi waaye ci marqué di ñaas fil waji ci xar kanam tamit xam nga lii tuddoon nañ ko ci xadis bi le walillahi alhamdu wal kon ñaari xadis yi la al imamu alxafidu nawawi rahmatullah alayhi daal di indi léegi laaj bu njëkk bi mooy hadiisu ibnu Abbaas yi radiyallahu anhuma alhamdulillah est moom est-ce al imaam kese moom moo ci wéete ñu ne la moom moo ci wéete dëgg la nag am na nag lu ñoom imaam al-Qaadi Iyaad di wax rahmatullah alayhi ne hadiis bi imaam kii Abu Daawuda soloo na ko di wax al imaam al Buxaari ya taarix waaye man imaam Abu Daawuda ci boppam ni ñuy tudd na soloo na ko man loolu gisuma ko waaw loolu moom euh, wax dëgg yàlla man gisuma ko waaye nag am na ñeneen ñoo xam ne ñu doon gis ñoo xam duñ leen gis en général ñoo xam ne ñoom daal nañ ko si euh, solo comme al imaam ibn Hibbaan indi na ko saxiix bi saxiixam indi na ko euh, al imaam al Bayhaqi indi na ko ci sunanul kubra boroom al mu'jamul kabir daal na koy indi tamit loolu ñoom ñii solo nañu ko waaye kanta al imaam Abu Daawuda rahmatullah alayhi man loolu gisuma fu mu ko solo léegi nañ xool imaam Abu Dawud après ñu xool Sahih imaam Ibn Hibbaan moom li nga xam ne noonu lu indi affaire yi ndax moom ni mu ko rangalee foofu lay leerale parce que riwaa imaam Muslim bii nii ci biti nii tem mooy mooy li ma doon wax naan taxriij xadiis bokk na ci li a tax ci ay njariñam mooy yu mel nii mooy xadiis nga bañ a gis benn xadiis rek jàpp ci noonu tëb dem alors que euh, boo ko defee fii mooy da ngay jug alors que moo tax imaam Ahmad doon wax ne ab xadiis daal fekk dajale woo yoon yi. mooy matala goo ko waaw joxagoo ko li war mooy boo ci waxee am na lu lay rëcc waaw léegi kon al imaamu muslim rahimahullahu taala mu ngi ko indi kitaabu al-libaas wa ziina baabu nahyi an darbi al-hayawaani fi wajhihi wa wasmihi fiihi mu ne haddasanaa Ahmad ibn Iisaa mu ne nettal nañu ne imaam muslim suñu sëriñ Ahmad ibn Iisaa ibn Hassaan al-Misri Abu Abdillah ibn abi Musa al-Askari uh, xame woon ko si yowoon ci at-Tustari rahimahullah ñi naan ibn Tustari rahmatullahi alayhi génn àddina 243 rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarana ibn Wahb ah xam nga moom Misri la ah al-Misri al-Askari rahimahullah mu jële ci ibn Wahb di sëriñ waa Misr tamit Abdullah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri mawla Abu Muhammad hadith bee ñu génn ñu ngi ko doon gis jotaay bee ñu génn taalibe Imaam Maalik gane àddina cent vingt-cinq génn àddina cent quatre-vingt-dix-sept di Maaliki bu mag dëkkoon Medina waaye ginnaaw gi Égypte la noonu rahmatullahi alayhi mu ne qaala axbaranii Amr ibn al-Haarith mu nekk ma xabaare man dong mi wax moom it Misri la di Amr ibn al-Haarith ibn Yaqub ibn Abdillah al-Ansaari mawlaahum rahmatullahi alayhi moom it al-Misri Misri tamit la noonu gane àddina 92 génn àddina 148 rahmatullahi alayhi an Yazid ibn Abi Habib mu jële ci Yazid ibn Abi Habib Suwayd al-Azdi Abu Raja moom it al-Misri rahimahullah gane àddina 53 am ñu ne ginnaaw 53 génn àddina 128 rahmatullahi alayhi anna Na'iman Aba Abdillah mawla Ummi Salama kene Na'im eh, di Aba Abdillah di Na'im ibn Ujayla alhamadaniyu abou abdillah almisri mawla ummi salama zawji nabi sallallahu alayhi wa sallam almakhzumi mawlaahum waaye almisriyu alhamadaniyu almisriyu génn àddina la quatre-vingt rahmatullah alayhi naim sahaaba la boo xam jonoon du sahaaba taalibe sahaaba la boo xam ne jële na ci ñoom saydna ali ibn abi talib saydna usman saydna ali radiyallahu anhu ñoom saydna abu hurayra ak ñooñu radiyallahu anhum mawla ummu salama ki noon jaati yëm di yaay ummu salama di soxnaa yonente bi alayhi salaam mu ne moom Yazid ibn Abi Habib Naa'im moomu moom moo ko nettali nga Naa'im Misr tamit la ne woon mooy lii lépp càllale waa Misr la imaam Muslim rek tab jurul euh, égyptien ak Ibn Abbas mu ne haddathahu Naa'im moo ko nettali ne annahu kana sami'a Ibn Abbas mu ne dégg na Ibn Abbas ni Abdallah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf euh, al-Hashimiyu Abul Abbas al-Madaniyu rahimahullahu ta'ala al-Makkiyu génn àdduna fa nga xam ne mooy Taif la 68 am ñu ne 67 am ñu ne 69 am ñu ne 70 wallahu ta'ala alam yaqulu mu ne wa ra'a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama himaran mawsumal wajhi fa ankara dhalika qala fa wallahi la asimuhu illa fi aqsa shay'in min alwajh fa amara bi himarin lahu fa kuwiya fi ja'iratayhi fa huwa awwalu man kawal ja'iratayn gis nga <clears throat> fii da cee yokk wa raa waaw waaye eh, kii bi eh, Ibn Abbas bi fi Riyaad bi dana rek annahu qaala yani Ibn Abbas radiyallahu anhu qaala ra'a rasulullah fii dana wa ra'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam himaaran mawsuuma al-wajhi fa ankara zaalik kon hadis bi fii nii la ko al imaamu Muslim indi léegi nag eh, ñu xool. daañ xool al imam ibn Hibbaan mi ñu la doon wax sànq rahimahullahu taala rahmatan waasi'a moom ni nga xamante ne nii noonu la indi affaire yi bu ko defee mbir yi dina gën a leer mbir yi al imam ibn Hibbaan jazaahullahu taala xayral jazaa ak ñeneen a ah, wax nañ la tamit du borom al sunan al imam al Bayhaqi rahimahullah moom tamit daal dina koy solo léegi xoolal al imam ibn Hibbaan rahimahullahu taala dhikru al-ibaha lil mar'i euh, <coughs> arbaa voilà léegi foofu la ko indi buntu hadis bi léegi bon mu ne axbarana al-Hasan ibn Sufyan wala lool jaru ko mu nekk ñu nettali moom mooy al al alxasan ibn Sufyan li alxasan ibn Sufyan rahimahullah ibn Amir ibn Abdul Aziz ibn Nu'man ibn Ata rahimahullah génn àddina la trois cent trois rahmatullahi alayhi moom eh, moom moo jële mu ne li alxasan ibn Sufyan qaala haddathana Muhammad ibn Tha'laba ibn Sawa mu ne jële ni Muhammad ibn Tha'laba ibn Sawa rahimahullahu ta'ala rahmatullah uh, wa rahmatan wasi'a li ibn Sawa ibn Anbar as-Sadusi al-Anbari wal-Basri uh, moom nag muy génn àddina am nañu ne entre deux cent en tout cas deux cent trente et un ak deux cent quarante uh, ay wuute da cee am lu bari moom ci wàllu woowu qaala mu ne haddathana anni Muhammad ibn Sawa mu ne sama baytix mooma nettali di Muhammad ibn Sawa rahimahullahu ta'ala ibn Anbar Abul Xattaab ah, génn àddina 187 am nañu ne 189 wallaahu ta'aala a'lam qaala mu ne axbaranaa Shu'ba mu ne ki ñu xabaar mooy Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaaj ibn al-Ward al-Atakiyu Abu Bistaam al-Waasitiyu al-Basriyu rahimahullah génn àddina entre 82 ba 87 ay wax la génn àddina ah, li nga xamante ne mooy l'an 160 ah, rahmatullahi alayhi moom Shu'ba ibn al-Hajjaaj rahimahullahu ta'ala moom nag mu ne an Ma'mar moo ko jëlee ci mu ne an Ma'mar moo Ma'mar men ah, siwna wala wa Ma'marun wa waladul mubaraki wala wa Ma'marun wa waladul mubaraki kon sooba daal di jëlee ci ki nga xam ne mooy eh, Ma'mar alors riwaayatul kii lay doon al ko quoi parce que Shu'ba ñoom ay ay lañu mooy ñi nga xam ne ñoo bokk classe daanaka ñoom ñoo bokk classe léegi bu kenn jëlee ci keneen ki loolu la ñuy wax riwaayatul riwaayatul aqran waaw ah, loolu day wane li nga xam ne mooy kenn euh, xam-xam moom doone man daal sawaay eh, am na yoo xam ne man du ma jële ci ñoom parce que ñoo bokk classe lool boo ko defee da am problème de waaw te tamit jëlee ci nit tekkiwul ne moo la raw waaw ñu bari nag loolu mooy seen problème jottu nañ ne ñoom boo nee ah lii de diw moom ma ko xamal te ne loolu day wane ne moo la raw déedéet ba bi rek daa am loo xamante ne boroom bi yow bam la koy xamal ci moom la ko jaarale mais ça ne veut rien ça ne veut pas dire à chaque fois que ne voilà daa fekk waa ji moom daf laa raw non non non. loolu amul benn lien voilà moo dax euh, loolu moom jarul ay sonal sa bopp ak ak lu bu metti beeg voilà di jaay ne voilà di bañ a sax di wax yi nga xamante ne ay mbir la yoo xam ne borom bi daf la koo xamal mais jaare ko ci koo xamante ne ni sa mbokku taalibe la loolu nekkul lu dul dalay yokk mais loolu nekkul loo xam ne dalay wàññi voilà moo tax al imaamu Shuba bu jëlee fii ci Maamar Euh, mooy riwaayatul riwaayatul aqraan lañu koy euh, lañu koy wax loolu lu ama solo la ci euh, wàllu xam-xam léegi nag kon ne kon moom mu jële ci Ma'mar di Ma'mar ibn Rashid Abu Urwa al-Azdi rahimahullah génn àddina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 an Ubaydillah ibn Abdillah mu jëlee ci Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud Abu Abdillah ñu ne Abul Abbas rahimahullah génn vers les années addina vers les années quatre-vingt-dix rahmatullahi alayhi moom rahmatan waasi'a moom nag Ubaydillah moom nag moo jëlee mbir mi ci Ibn Abbas waaw moom moo ko jëlee ci Mawlana Abdullah ibn Abbas albahru alhabru radiyallahu eh, taala anhu eh, wa arda léegi nag abdallah ibne abbas radiallahu anhuma kon kon mu ne eh, ubaydillah an ibni abbas yin gis nañ gis na an al abbasa xoolal wasama ba'inan dane al abbas di bàyyu ibne abbas moom mooñaas benn benn gilim aw dabba ci ki sàkk la wala boog muy benn luy dukkat mbaam wala fas fii wajhi ci xar kanam faraahu nabi yoneen saa gis ko fa ghadiba yoneen saa saam mer bi mu gisee lool fa qaala abbaasun sayyidina al abbaas ibn abdul muttalib nag ne ba mu gisee meru yoneen saa salaam mu ne la asimuhu illaa fi aaxiri fa wasamahu fi jaaratayhi sayyidina al abbaas ne man de duma ko ñaas kon comme que gis naa yoneen saa saam nga mer ci lii dootuma ko ñaas lu dul fa gannaaw ci moom mu daal di koy ñaas ca ñaali peegu génn ga waaw kon lii kan moo wax kon wax ji al Abbaas radiyallahu taala kon mooy ci wax wax ji di yonent sallallahu alayhi wasallam waaw akbar xoolal après imam Ibn Hibbaan da cee teg moo jarul ñuy dugaat ci ci ci càllale yi ginnaaw lii mu teg ci beneen xadiis boo xam ne moom la ci teg ba léegi bu Ibn Abbaas mu jaar ci Naa'im mooy même càllale bi nga xamante ne nii mooy càllale imam Muslim bi ci Ibn Wahb mu jëla ko ci Amr ibn mu jëla ko ci Yazid ibn Abi Habib mu jëla ko ci Na'im Aba Abdillah mawla Ummi Salama mu ne haddathahu annahu sami'a Ibn Abbas yaqul mu ne dégg na yeneen Sayyidina Ibn Abbas radiyallahu anhuma yaqulu mu naan ra'a Rasulullah sallallahu alayhi wasallam himaran mawsuma al-wajhi fa ankara dhalika xoola gis nga riwaay bi ak riwaay Imam Muslim bi ni mu wutee Imam Muslim bi daa loo xam ne dañ ko cay suti dañ ko cay dindi imam bi gis nga même la dana ra'a wa ra'a wa rek lañ yokk rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam ximaaran benn mbaam mawsuumal waji boo xam ne dañoo maas ñaas xar kanam bi fa ankara daalika doy saa sam bañ loolu wane ne daal li kontaanu ci dëgg gërëmu ko fa qaala ar-rajul waaw léegi imaam muslim fa qaala ar-rajul rajul bi la andiwul foofu fa xaala rek la wallahi léegi wax ji day niru ni ki am kanamu yeneen saa sa moom moo wax alors que déedéet fa qaala rajul te même càllale bi ñi ko nettali ño ko nettali ñu ne fa qaala rajul waa ji nag waajoo jee defoon loolu ne wallahi maa ngi waat ci yàlla laa asimuhu illa fi aqsa shay'in min al wajh duma ko ñaas lu dul fa gën a sori ci xar kanam bi comme gis naa ne yeneen saa sam xar kanam gi ma ñaas loolu daraa metti fa amara bi ximaarin lahu mu laaj mu wax benn meneen maam bu mu am fa kuwiya fii jaa'iratayhi ñu daal di koy ñaas ca ginnaaw ñaari côté eh, mooy catu geen geen nga fa muy sax ca ñaari côté fa huwa nit kookee te kooku mooy kan mooy al-Abbaas Abdul Muttalib awwalu mooy ki jiitu ki njëkk man kawal jaa'iratayn ki am ne moo ñaas ñaari jaa'ira yi ñaari côté yooyu kon kon mbir mi leer na fi te ne du yonent saa salaam de waaw <laughs> voilà après imam Ibn Hibbaan après ci rek riwaay bi indiwaan beneen boo xamante ne nii bu niroog imam Muslim bi mu taamu voilà mais riwaayam bu njëkk bee c'était pour wan la ne bul jàpp ne mukk mukk mukk li nga xamante ne mooy ki def loolu mooy yonent bi alayhi salaam déet du yonent bi alayhi salaam du mooy aji wax ji waxu ko te du mooy ki ñaas lool kii ko njëkk a def mooy al-Abbaas ibnu Abdil Muttalibi rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu kon loolu la waaw eh, lii lu am solo la <laughs> waaw <laughs> lii tey ta lii moo tax taxriij yi am solo quoi moo la al imaam kii ne al imaam euh, al an-Nawawi rahimahullahu taala bi nga xamante ne ci lay saraal yi pour wane lii nii ñun def nañ ko mooy lii nii yëpp def nañ ko ba pare léegi leeral nañ walillahi alhamdu wal minna selon riwaayaat yi yu euh, Ibn yi nga xam ne day wane ne ci même kan lay imaam Muslim yi ah, kon nag ki def loolu ndeke du yone kii def loolu ak ki wax loolu fa wallahi li laa asimuhu loolu yi du yonent saa salama koo xam loolu al abbas ibn abdul muttalib wala minimum nga ne wala de façon moom la boroom xam-xam nag naan wala ibn abbas ci boppam radiyallahu anhuma mais li gën a feeñ fii mooy al abbas la parce que waa jooju moom moo wax moo waxaat mbir moomee te kooku mooy al abbas ibnu abdul muttalib léegi xoolal imam nawawi bi muy sarah hadis bi ci al-Minhaj <clears throat> sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj li nga xam ne moom mooy lii côté bii bi mu koy leeral mu ne euh, wa amma al kanta waa ji nga xam ne moo wax ne fa wallahi maa ngi wat ci yàlla la asimu illaa fi axsa shay'in min al-wajh duma ko ñaas loolu fi gën a sori ngir wa gën a moom ci xar kanam mu ne faqad al-qaadi Iyaad mu al-imaam al-qaadi Iyaad al-Maaliki dëkkoon fii ci Rabat nee na rahimahullah huwa al-Abbaas ibn Abdul Muttalib mais kooku nag yonent bi saa sax al-Abbaas la ibn Abdul Muttalib kada zakarahu fi sunan Abi Daawud mu ne naka nii lañ ko tudde ci sunan Abi Daawud man nee naa man gisuma ko neew ma nag amul de non mais man dama koo gisul voilà parce que imaam Abu Daawud ci boppam buntu boobu bi mu ko defee hadith yi fi indi hadis sayna Jaabir kitaabul jihaad baabun nahyi anil wasmi fil wajh foofu hadisu sayna Jaabir bi nga xamante ne nii moom imaamu Nawawi tudd na ko moom la tudd dernier riwaaya wa fii riwaayatin li Muslim aydan nahaa rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam anid darbi fil wajhi wa anil wasmi fil wajh voilà loolu moom la njëkkandi te loolu hadis sayna Jaabir la ibn Abdillah radiyallaahu ta'aala anhu man boobu laa gis foofu buntu boobu hadis boobu laa gis moom di bon ñàkkul nag que ni indi na ko feneen mais bon même kàddu yi doy seet kaddu yi di ko seet ci sunanu imam Abu Dawud Jaa'iratayni ak yu mel noonu euh, mooy loolu man gisuma ko ci sunanu al imam euh, euh, Abu Dawud rahmatullah alayhi loolu man dajuma ko waaw mais <clears throat> mooy li wax nag moo ci am mooy dajuma ko ça ne veut pas dire loolu amu ci voilà mais man gisuma ko d'après ni ma bi ma ko seetee sunanu Abu Daawuda gisuma ko fi ma ko gis wax naa la ko mooy euh, sunanu euh, li nga xamante ne ni mooy euh, kii bu bu bu bu kii ibn ibn ibn ibn Hibbaan voilà waaw ah, ibn Hibbaan moom rahimahullahu taala foofu saxiixam bi moom mu ngi waaye kanta sunan Abu Dawud moom moom gisuma ko loolu nag wallahu taala alam léegi ñu dikkaat ci li imam an-Nawawi di toxale ci al imam al Qadi Iyad ibnu Musa al Maliki mu ne loolu kon waxu al Abbas la de waaw rahmatullah alayhi radiyallahu anhu mu ne naka noonu la ko tuddee sunan zakarahu kaza zakarahu la ko sunani abi Dawud ci sunan Abu Dawud mu ne wakada naka noon saraha bihi fi riwayatil Bukhari fi taarixi te imaamul Bukhari tamit soloo na ko ci taarixam moo fi leeral na ne al-Abbaas la qaala al-qaadi léegi al imaam al-qaadi Iyaad mu ne wa huwa fi kitaabi Muslim mushkil pour nag bu dee hadis bii ci hadis sax imaam Muslim bi nga lool lu xaw a lënt la yuuhimu ndax loolu day insinuer boo ko gisee hadisu imaam Muslim bi nga lii ko annahu min qawli nabi sallallahu alayhi wasallam da ngay foog ne lii waxu parce que war a a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam himaran alwaji fa ankara dhalika fa qaala wallahi la asimu illa aqsa shay'in yeneen saa gis na mbaam moo xam ne dañ ko ñaas ci xar mu bañ loolu ba pare mu wax kene waat naa ci yàlla du ma ko ñaas loolu day insinuer li muy wane ci biti day mel ni yeneen saa sam ko alors que wa sawaabu lii dëgg te jub annahu kene wax jooju qawlul qawlul abbas radiyallahu anhu waxu bàyyi te xam la al-Abbaas radiyallahu anhu kama dhakarna comme niñ ko digle imaam an-Nawawi mu ne hada kalaamu al-qaadi mu ne lii de mooy waxu al al kii al imaam al-qaadi Iyaad rahimahullah mu ne wa qawluhu yuhimu annahu min kalaami an-nabi sallallahu alayhi wa sallam laysa huwa bi zaahirin fii mu ne tantaalim ne wax ji boo xoolee sax imaam Muslim day mel ni li muy insinuer li muy pousser li ko wane day mel ni waxu Yonent sallallahu alayhi wa sallam mu ne loolu leeru fi de. bal zahiruhu li ci leer annahu min kalaam ibn abbas kene lii waxu ibn abbas la wa hiina idin bu boobaa nag yajuuzu abdullah day day possible an takuna al qadiya abdullah kene xew-xew bi jarat dafa xewoon lil abbas ñeel al abbas wal ibnihi ak doom ji di abdallah radiyallahu anhuma waaye lii nii à vrai dire ñun ñëpp jàng nañ xadiis bi dégg nañ ko lan la gën a nirool mooy wax bi imaam al-Qaadi Iyaad wax parce que amul dara lu fi wane ne Ibn Abbaas ci boppam moom moo moom la moo wax wax waaw fa qaala wallahi la asimu illa aqsa shay'in min al-wajhi wa amara bi himaarihi fa kuwiya loolu mooy waaj yi nga xam ne moom la waaja ngay wax loolu moom la dara wane wu fi ne Ibn Abbaas la mooy li imaam an-Nawawi ne loolu leerul looloo leer kanta moom lii mu wax wal ilmu inda Allah loolu leerul ha ah. loolu leerul mukk këne <laughs> Ibn Abbas la <laughs> non loolu moom leerul waaw parce que imaam al-Qaadi Iyaad wax moo am mooy kaddu imaam Muslim bi ni mu ko soloo boo ko toppee wax ji day mel ni yoneen saa moo ko wax tam moo defoo moo ko wax tam moom moo kawaa al-Jaa'iratayni loolu moom mooy li feeñ sauf du loolu mais kantaane Ibn Abbas kon bu boobaa euh, mën nañ ci dégg ne Ibn Abbas la loolu lu sori la. waaw ku nekk nag mën nga ko ci dégg mais loolu lu sore sore la lii ibna eh, eh, imaam an-Nawawi di wax li gën jege wax yi mooy waxu al imaam al Qaadi comme ni mu leere ci riwaaya yi wallahu taala alam kon euh, premier hadis bi kon jàll na mu des hadis bi ci tegu mooy kon taxriij bi walilah alhamdu wal minna kon xam nañ wax jële moo tax boo gisee ñi nga xam ne dañoo jël Riyaadu Saalihiin traduire ko noonu mu taamu par exemple fii dañuy juum parce que dañ naan yonent ma lay saasaam ci boppam moom moo wax ne man duma ko marqué mukk lu dul park bi gën a sori ci moom moom mbaam mi sama euh, waruwaay ba pare mu digal mbaamu boppam alors que loolu du yonent saa la waaw moo tax yooyu baax na kii def traduction yooyu lu am solo la nag mooy mu fexe yu mel nii di ko xam bu gisee yu mel noonu mu def benn astérisque def benn kii ca suuf expliquer loolu nag à première vue day wone ne waxu yonent saa salaam na mais d'autres euh, qui version de cette euh, de ce récit euh, bon qu'on peut trouver par exemple dans su dans dans Sahih Ibn Hibban montre joxe numéro hadis ba que ki wax lool mooy Al-Abbas ibn Abdul Muttalib loolu dafa am solo voilà voilà loolu tamit des fois mooy problème mu tëral jàngum tëral nii di di di di di par baat baat di dem léeg-léeg problème bi fii lii la yu mel nii la waaw yoo xam ne yow da ngay liir dem noonu ci biti ki lay dégg day jàpp ne lii alors que du loolu kon xadis boobu jàll na léegi nag ñu xool xadis bi ci tegu bi mu ne wa anhu radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam hmm, marra alayhi himaarun qad wusima fi wajhihi fa qaala la'ana allahu alladhi wasama léegi al imaam foofu léegi xadis boobu mooy ban xadis ñu ne la boobu al imaam al muslim rahimahullahu taala ah, moom moo ko di moo ko di allahu akbar waaw <laughs> ah. léegi kon hadis bii nii euh, mooy est léegi laaj bi mooy est-ce que moom dong ko solo waaw ah est-ce que moom dong moo ko solo te hadis boobu à vrai dire kaddu yooyu euh, al imaam Ibn Hibbaan moo leeral loolu parce que bu dee sax imaam Muslim imaam Muslim ni mu ko indee daanaka ki ki wax wax ji mooy hadisu Seydina Jaabir moom la ko jële hadith sayyidina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram ci la ko jëlee mais bu dee imaam imaam Ibn Hibbaan moom foofu leeral na ne hadith mel noonu Ibn Abbaas daal dina koy solo radiyallahu uh, ta'ala anhuma wa ardaahuma voilà uh, léegi al imaamu léegi al léegi kaay xool kaay xool uh, te non non imaam imaam Ibn Hibbaan même moom. xadis boobu noonu xadis Seydina Jaabir la voilà mooy wa anhu bi imaam euh, kii def imaam an-Nawawi euh, damay ragal ne mu nekk def defle waaw mu nekk def defle parce que euh, bon xadis yooyu parce que xadis yooyu dañoo xaw a ta imaam Muslim dama yaakaar ni mu ko tegalee moo tax amaana mu insinué kii imaam an-Nawawi daal di ci am xeetu njuumte tuuti parce que xoola xadis yi ni mu demee. baabu jawab bon baabu bindu ko kitaabul libaas wa zina ah, foofu la ko eh, fi hadith nga xamante ne baabu nahyi an ad-darbi an darbi al-hayawaan fi l fi wajhihi wa foofu noonu la indi hadith yi hadith bi mu ci mooy hadith Jaabir bi mooy bi wax wa fi riwaayatin li Muslim aydan mooy mais balaa boobu boobu la njëkk xoola xoola après bi ma dee ñaari xadiis Seydina Jaabir mu indi bu Ibn Abbas bii di wax waa ji nga xam ne yeneen saa sam gis na koo xam dafa ñaas benn mbaam ci xar kanamam ba pare mu indi euh, xadiis Seydina Anas voilà xadiis Seydina Ibn Abbas benn kese la ci moom al imaamu euh, Muslim ibn al Hajjaaj rahmatullahi euh, alayhi léegi nañ xool kon hadis bii nii man ci ma gis mu ko mooy ki nga xam ne mooy al imam Jaabir mais pas al imam ibn Abbas anhuma wa ardaahuma te xoolal mi nga xamante ne noon la ko al imamu euh, Jaabir radiyallahu anhu loolu mooy hadis bi jiitu moom moo jiitu hadis ibn Abbas bi ñoo taqaloo kitaabul libaas wa zina babu nahyi an darbil xayawaan fi wajhihi wa wasmihi te bu dee loolu xadis boobu al imaamu ahmad solo na ko al imaam abu daawuda ak ki nga xamante ne mooy al imaam abu isa at-tirmidhi voilà rahmatullahi ala al jamii al imaamu muslimu mu ne wa haddathani salamatu ibn shabib mu ne te nettale man dong sama sëriñ bi salamatu ibn shabib an-nisaburi abu abdirrahman euh, euh, al makki al muqri rahimahullah génn àddina li nga xam ne mooy deux cent quarante-sept ca Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takrima qaala hadathana al-Hasan ibn A'yan mu nekk ñu nettali mooy al-Hasan ibn A'yan di al-Hasan ibn Muhammad ibn A'yan al-Harrani Abu Ali al-Qurashi rahimahullah génn àddina deux cent dix rahmatullahi alayhi qaala hadathana Ma'qil mu nekk ñu nettali mooy Ma'qil di Ma'qil ibn Ubaydillah al-Jazari Abu Abdillah al-Absi mawlahum alxarraaniyu rahimahullah génn àddina 166 am na nag ñu ne 176 10 ans après wallahu a'lam an abi zubair mu jële ci muhammad ibn muslim ibn tadrus al-qurashiyu al-asadiyu mawla abu zubair al-makkiyu rahimahullahu ta'ala génn àddina vers les années 126 mu ne an jabir radiyallahu ta'ala anhu di jabir ibn abdillah ibn amr ibn haram ibn tha'laba ibn ka'b ibn ghanm ibn ka'b ibn salim al-ansari al-khazraji salamiyu rahimahullahu taala génn àddina moom dañu wute ci kañ la génn àddina lu bari de soixante-huit jusqu'à quatre-vingt-dix ay wax la radiyallahu anhum anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam marra alayhi himaarun qad wusima fi wajhihi fa qaala la'ana allahu alladhi wasama gis na lii mooy kàddu hadiis naa Jaabir la voilà moo tax wa anhu bi imaamu Nawawi wax wa anhu loolu mooy Seydina Jaabir la waaw radiyallahu anhu pas Seydina Ibn Abbas même bu dee ne moom noonu la ko kiiwee mais Ibn euh, Jaabir ibn Abdillah moo soloolo voilà léegi même beneen riwaay bu wa fii riwaayatin li muslimin aydan mooy bu mujj mi indi mu ne am na benn riwaay boo xam ne te imaam Ibn Hibbaan noonu tamit la ko indee voilà moom tamit noonu la ko indee ci bunt biñ la wax la léegi léegi hmm? waaw waaw waaw